comme ni ñu ko tudde woon ci début bi muy tuddoon nañ ko bi weesu tamit muy suuratul mumtaxana wala mumtaxina ah. te doon tàmbali woon di wax ci mbiru seydina xaatib ibni abi baltaata te gisoon nañu lu taxoon mu daldi wàcc ci nettalim boobu nekk ci saxiixayni an sayidina wa mawlaana ali ibn abba ibn ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa kon moom lañu war a gis après bu ko defee nag ñu jeexal li nga xam ne mooy fatxu makka incha allah kon suuratul mumtaxina suñu boroom subxaanahu wa taala kon gisoon nañu ci début bi ñuy gis jataay yi nga xam ne ñoo jëm ci fatxu makka zaadaha allahu tashrifan wa ak li nga xam ne moo ko waraloon ni la nga xam ne moom la waa Quraysh ak seen alliés yi di waa Banu Bakr wala lenn ci zu'amaa wa Qurayshin wa kuffaaraha daldi woon jàppale benn mbooloo ci waa ci wàppale waa tribu Banu Bakr ne woon allié wu Qurayshin ca ginnaaw sulhul Hudaybiya bi nga xamante ne accord ya dañ ne woon wa man araada an yadxula fi sulxi fi aqdi muhammadin daxala fii sallallahu wa man araada an daxala fi aqdi qurayshin daxala fii ginnaaw bi nga xamante ni la accord ya am ca sulxul xudaybi xudaybi ñu gisoon na ko ko mooy ah, Suhayl ibn Amr mooy ki nga xamante ne ci loxoom la mbir yi jaare woon ñu amoon ay accord nag ñu ne ginnaaw bi ne dix ans ñu ne léegi tribu yi ci des ana nu ñuy def ñu ne képp koo xam ne ci tribu yi da bëgg a dugg kuréelug sayyidina muhammad alayhi afdalu salaati wa azkat salaam kooku mën na cee dugg waaye képp koo xam ne dafa bëgg ginnaaw accord yi ànd ak waa Quraysh mu ànd ak ñoom ñi nga xamante ne ni ñooy waa Banu Bakr daldi ànd ak waa Quraysh kantaa Xuzaa'a ñoom ñu ànd ak alayhi salaatu wassalaam wal mu'miniina radiyallahu ta'ala anil jamii léegi nag gisoon nañ ne waa Banu Bakr comme que dañoo amoon différence ak ñi nga xam ne mooy waaxu Xuzaa ñu profitoo ci jamono yooyu ginnaaw bi ci li nga xamante ne daanaka at yi deux ans presque rek la tenir la accord yi tenir li nga xamante ne waa Banu Bakr di dal ci waa Xuzaa mu am ñu leen jàppale ci ñoom ci waa u Qurayshin ka Suhayl ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu ndax dina mujj tuub après gisoon nañ ne loolu mooy li nga xamante ne nii ba nu ñu jóge waa Xuzaa comme ñoom Amr ibn Saalim al-Xuzaa'i ak Budayl ibn Warqa radiyallahu ta'ala anil jamii ñëwoon ci alayhi salaatu wassalaam daal di koy yegge li nga xam ne noonu la waa Banu Bakr def ci seen mbokk yi di waa Xuzaa wa qataluunaa ruk'an wa sujjadaa comme li nga xamante ne moom la ba Amr ibn Saalim radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ñëwoon wax si wassalaam waaye nag moom bëggul woon ñu yëg ne kon nag bi muy waajal ngir dem Makka bëggul woon li nga xam ne mooy xeex am Makka te bëggul woon ay tere tuuru fa moo tax yëgalu leen ko ndax c'est sûr bu ko waa Makka yëgoon ne ci ñoom la jëm dinañu waajal waaye mu daldi wax ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu daldi nëbb seen bët yi daldi nëbb xabaar yi ba waa Quraysh bi nga xam ne bu ñu jote ci li nga xam ne moom la namm moom alayhi salaatu wassalaam muy ñëw ubbi si Makka gi zaadaha Allahu tashrifan wa takrima léegi nag di loolu amee bam ko doon nëbb sax gisoon nañ ne début bi même jullit ñi da leen ko doon nëbb waaye bi nga xamante ne ci la dogu ba yëgal leen ko ba ñuy waajal nag ki nga xam ne mooy sayyidina Xaatib ibn Abi Baltaata radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu daldi woon yónnee gi nga xam ne fekk am na ndaw su jóge woon Quraysh daldi fa woon ñëw te ndaw soosu gisoon nañuy mbiram bi nga xam ne ci lañuy gis keroog bi alayhi salaatu wassalaam di dugg Makka am na ci boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim ñu ne bokkoon nañ ci ñi nga xam ne waxoon nañ nañ leen faat comme ni ñu leen gise woon ci yaatal walillaahi alxamdu walminna waaye gisoon nañ ne am na ñu ne mujj na tuub moom ndaw soosele am na ñu ne mujj na tuub ba dund na ba ci euh, xilaafa sayyidina Umar ibn al-Xattaab radiyallaahu am ñu ne noonoo moom dañ koo faat en tout cas num ci man di demee ndaw soo sële nga xam ne moom lu yónni woon moom sayyidina xaatib ibn abi baltaata radiyallahu anhu jox ko benn lettre ngir mu joxal ko ko waa quraysh yonent bi alayhi salaatu wassalaam boroomam yëgal ko loolu mu yónni ki nga xam ne mooy sayyidina al-miqdaad ak sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ñu daal di dem fi nga xamante ne nii am na ci yeneen riwaaya gisoon nañ ne az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu it ci la waaye yooyu yépp tuddoon nañ ko ci yaatal bi nga xam ne ci lañu nekk ci biir nettali bi mu daal leen yónni ne leen ngeen dem ba ngeen agsi fa nga xam ne mooy rawdatu xaax bu ngeen demee ci bërëb bañ naan rawdatu xaax dingeen ngeen fa trouver benn dhaina muy ab jigéen boo xam ne day tukki bu ngeen bu ngeen dajeek moom na ngeen ko na leen na nangu téere ba nga xamante ne muy leetar ba nga xam ne moom la yor sayyidina ali mi nga xam ne moo nettali mbir mi ta wax nañ la xadiis bi rawaahu saya shaykhaan yani imaam al wa imaamu muslim ibn al wa kadhalika rawaahu ashaabu sunan ath-thalaatha يعني أبو داود والترمذي والنسائي ورواه شيخهم الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة من أئمة الحديث رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم Seydina Ali nee na radiyallahu anhu ba ñu demee foofule foofu moom mu ne ana wa Zubayr wal Miqdaad ànd ak Seydina Zubayr ak al Miqdaad radiyallahu taala anil jamii daldi war seeni fas jaabal rëppatal ngir ngi nga xamante ne mooy teel si foofale nee na naka lañu ak rekk dajeek ndaw soosale yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon ñu wax ñu ne ko nag génneel téere bi muy faire semblant comme si yëgul li xaw mu naan maa ma'i kitaab ana ba man yorum ak téere te lax lan moo tax ngeen tëb rekk naan ma ndil ab ab leetar dangeen di dajeeg man rek naan ma leetar sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu nee na ñu ne ko la tuxrijanna alkit la tuxrijanna alkitaaba aw la tulqiyanna thiyaab di nga junditi yi nga génn téere bi wala di nga sànni sa yére yi nañ la futti ba nga génn li nga xam ne mooy yére bi mu ne ci téegee li nga xam ne mooy lettre bi neena bi nga xamante ne nii ci la gis ne ñun dogu nañu ci loolu mu ne ñu wane leen ginnaaw gisoon nañ riwaaye yu bari la ñu wane ginnaaw mu daal di koy génne ci li nga xam ne mooy ci ci ci ci ci ci ci euh, tresam yi muy léttam yi la ko génne daal di leen koy jox sayyidina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu mu ne fa ataynaa bihi rasulallah nañu indil kayit gi sayyidina rasulillah alayhi afdalu lsalaati wassalaam nee na fa ida fii ñu ngi fekk ca biir téere ba ko ba ko yonent bi alayhi lsalaatu wassalaam génne min xaatib ibn abi baltaata ila naasin min almushrikiina min ahli makkata yuxbiruhum bi ba'di amrin rasulillah sallallahu alayhi wasallam ñu ngi fekk li nga xamante ne nii bi ñu ubbee téere bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam de lii la ca fekk min Haatib ibn Abi Baltaa mooy ci antetu téere bi mooy lii de mu ngi téere enveloppe bi leetar bi bataaxal bi de mu ngi jóge ci ku ñu naan Haatib di doomu ki ñuy wax Baltaa te gis nañu tarjamaam ba pare walillahi alhamdu wal minna ilaa naasin jëm ci ay nit minal mushrikiina ci way way yéefér yi mushrikiina bokkaalekat yi min ahli makka te bokk ci waa makka léegi nag ca biir téere ba yuxbiruhum mu leen di xabaara bi ba'di amri rasulillah sallallahu alayhi wasallama di leen xabaara leen ni ci mbiru yonent bi sallallahu alayhi wasallam te mooy dox gi nga xam ne moom lay dox ngir ñëw ci ñoom ñi nga xamante ni ñooy waa makka léegi nag bi xamante ne ci la alayhi salaatu wassalaam liir lu mbir mi mu ne yaa xaatibu maa haada mu ne mu woolu sayyidunaa xaatib ba mu ñëw mu ko laa yow xaatib lii mu ana lan noo tax nga bind lii qaala mu ne ko laa taajal alayya yaa rasuulallah mu ne ko bul njëkkante ci sama mbir yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam mu ne kuntu imra'an mulsaqan fii quraysh mu ne man kat damaa nekkoon koo xam ne bokk ma woon ci waa Quraysh da doxandéem laa fa woon dama ñëwoon rek ñu accepté ma ci seen biir ma nekk seenu allié waaye bokk ma woon ci ñoom mu ta nag ma gis ne muhaajiruuna yi nga xam ne ñoo ànd ak yow ñëw fii gàddaay comme man ak ñeneen ñi ñoom ñi nga xam ne ñoo bokk ci Quraysh seen mbokk ya fa ñoom dañoo am ay mbokk waa Quraysh ndax ci ñoom lañ bokk seen mbokk yoo yële nag ñoo leen di aaral ñi nga xam ne ñooy seen njaboot ya ñu bàyyi seen gannaaw foofale ca Quraysh kanta man nag Xaatib ibn Abi Baltaa man di amuma loolu yow alayhi salaatu wassalaam ma bëggoon nag defal leen lii ba bu ko defee ñu daal di ci mën a loo xam ne moom la ñuy protéger daal di ci aar ñi nga xam ne ñooy sama njaboot ña nga nekk foofale ca waa Quraysh mu ne ko walam naf'alhu kufran wala irtidaadan an diini wala ridan bil kufri ba'da islaam mu ne nag defuma lii yow alayhi salaatu wassalaam defuma ko ndax weddi de waaye defuma ko it ndax dellu sama gannaaw ginnaaw ba ma gëmee sama diine dellu ci sama diine déedéet wala ridan te defuma ko ngir gërëm bil kufri gërëm kéefër ba'da al ginnaaw li nga xam ne mooy wommatu dugg ci lislaam fa qaala an yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne sadaq ne kii de wax na dëgg qaafa qaala Umar sayyidina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu mu ne ca saase fa qaala mu ne Umar muy gim yoo xam ne mooy sayyidina Umar ibn al-Khattaab radiyallahu ta'ala anhu mu ne daani yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam adrub unuqa haadha almunaafiq mu ne bàyyi ma yow ndaw yàlla li ma dóor doqub naafiq bi fa qaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu sayyidina Umar ne ko innahu qad shahida badra wa maa yudriika la'alla allaha ittala'a alaa ahli badr fa qaala i'maluu maa shi'tum faqad ghafartu lakum fa anzala allahu azza wa jalla yaa ayyuha alladina aamanuu laa tattaxiduu aduwwii wa aduwwakum awliyaa sayyidina Umar kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam tontu ko ne ko innahu yow xanaa Umar yëgoone xaatib mii nga naan naa bàyyi nga daldi dog bopp naa feq bi xanaa xamoo ne moom xat dëgg-dëgg shahida fekke na Badra fekke na ghazwatu badr wa maa yudrika ndax yow ana lan moo la xamal yow Umar la'alla allah këne buur yàlla ittala'a daal dinay daal xool ala ahli badrin daal di xool waa ahlu badr ne leen i'malu jëf leen maa shi'tum lu leen soob lu leen neex ginnaaw tey li ngeen jëf fii ci ghazwatu badr faqat yëg leen ne dëgg-dëgg ghafartu lakum jéggal naa leen ak lu ngeen mën a defati ab man seen boroom mu ne nag ci noonu fa anzala allahu azza wa jal suñu boroom subhaanahu wa taala màgg na te tedd na daldi wàcce yaa ayyuha alladina aamanu laa tattaxiduu aduwwi wa aduwakum awliyaa daldi wàcce eeyéen ñi nga xam ne yéen a gëm laa tattaxiduu bu leen jàppe aduwwi sama noon wa aduwakum ak seeni noon awliyaa def ne ne yàllyee loolu nag mooy li nga xam ne mooy sababu nuzuuli haadihi suura muy suuratul mumtahina lii moo tax saar bi wàcc en tout cas début aaya yii nii nekk nga xam ne mooy suuratul mumtahina léegi nag kante à côté mumtahina gi fa nga xam ne mooy kañu doon examiner te mooy mooy al mumtahina ki nga xam ne moom lañuy ñuy al mumtahana mal mumtaha naatu ki nga xam ne moom lañu doon examiner ndaw soo sele waxoon nañu ko tat lii nii saar bii nii defoon nañu li nga xam ne mooy ginoon nañ ko yaatal mu ngi ci archive yi ñu nag suñu yaay joojale di soxna mati yàlla na ko suñu boroom yàlla yàgg jàppale moom defoon nañ ko mu ngi ci archive yi foofu nag lay gine yaatoo ndax fii nii moom wax nañ la dañuy wax rek di jàll foofu waxoon nañ la ne ndaw si boroom xam-xam ni rahmatullahi dañ ne Umm Kalthum bint Uqbat ibn Abi Mu'ayt la mu doon ndaw suñ naan Umm Kalthum wala umm muy Umm Kalthum bint Uqba ibn Abi Mu'ayt radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha baayam moom kenn doodu ko laaj teeti di Uqba ibn Abi Mu'ayt kooku moom ak ak ak jarooreem ci lu yéesi na yàgg nañ ko gis surtout ca début siira bi ci mi nga xam ne fala jullit ñi ne woon makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima côté boobu dinañ ci ñëw kon looloo tax aaya biy wàcc léegi léegi nag suñu boroom kon subhaanahu wa ta'ala mu ne ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim bismillaahi ci turu nga xam ne mooy allah arraxmaani mi fees dell ak yërmande arraxiimi te yërmandeem yaatu lay tàmbale yaa ayyuha aamanu mu ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm laa tattaxidoo bu leen jàppe aduw sama noon bu leen jàppe sama noon yi wa aduwakum ak seen noon yi awliyaa def leen li nga xamante ne ñooy parado tulquuna ilayhim bil mawadda ngeen di sànni ci ñoom ak cofeel di sànni ci ñoom di leen jox di leen livrer xabaaru yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak xabaaru jullit ñi ngeen xam ne ñooy seeni mbokk di ko jox seeni noon ñi nga xamante ne ay yéefér lañ te dara yóbbuwu leen ngeen di def loolee ndax lan ngeen a am mawadda goo xam ne cofeel gu tax ngeen defal leen loolu waaye est-ce que sayyiduna Xaatib laaj bi mooy est-ce que sayyidina Xaatib ibn Abi Baltaa radiyallahu ta'ala anhu wa dafa amoon ak cofeel gi nga xamante ne mooy waa Quraysh mooy ne déet lii du cofeelu biir de déedéet mooy da ko doon def ngir ci biti ñu gis ne kii kat ah ndax bëgg nañu ci biti ndax jëfam jii mu def ci biti day wane ne bëgg nañu sinon moo tax mu jox ñu information yi waaye moom nag xolam nekkul woonu cofeel amul woon genn cofeel ngir yéefér yi looloo tax ba mu nettalee alayhi salaatu wassalaam wax ko li nga xam ne moo tax mu def lii alayhi salaatu wassalaam ne sadaq ci beneen riwaaya mu ne amaa haadaa faqad sadaqakum amaa waa jii de moom moom mii de kaakii taa moom mii de dëggal na leen wax kàddu gim leen wax ne lii moo tax wax na dëgg lii wa tax mu daldi def nii moom sayyidina Xaatib ibn Abi Baltaa kon mu leen jël ay ay information di divulguer li nga xam ne ay secret defence pour jul yoo xam ne jullit ñi di ko jox seen noon yi nekk seen espion bëgg lante dara taxul ngeen koy def lu dul ne ak cofeel bu ngeen am ci ñoom waxatte dëgg-dëgg ñoom yéefér yooyee kafaroo weddi nañu yéen waa Quraysh ñi ngeen xam ne moom ngeen di jox information yi xanaa yógu ngeen ne waqat dëgg-dëgg ñoom kafaroo daal dinañuy weddi bi ma jaakum min al haqq yoon dinañ li leen diggal ci dëgg di alayhi salaatu wassalaam ni weddi ko tax ñu fexe ba génne ko exilé ko fi nga xam ne mooy Quraysh dàqe ko fi nga xamante ne mooy dëkkam bi ba pare ne kenn muy Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima ba pare na nag kenn du ko fi gëm non seulement kenn moom du fi woote waaye kenn du ko fi gëm te ñu dégg nga naan gëm nga ko dinañ la mbugal mu ne ñoo ñu mel noonu anakon ñu mel noonu waaye naka ngeen di jële ay secret défense seeni seeni mbiru yoo xam ne yéen la concerné yéen jullit ñi te ñoom seenu xam ko nekk musiba ci yéen ngeen leen koy jox mu ne yuxrijuuna te yemuñ foofu la ci weddi ko rek waaye yuxrijuuna rasuula mooy lañ wax sànk ñoo génne ndaw yàlla li sallallahu alayhim alayhi sallallahu alayhi wa sallam wa iyaakum ñoo leen génnee nit kan moo leen génne Makka yow sayyi ku mel ni sayyidina Xaatib ibn Abi Baltaata xam na ci dara ndax moom Makka la ne woon waa Makka bi nga xam ne ci lañu bunduxataal jullit ñu ñuy génn ca la jóge woon Makka daal di gàddaay fi nga xamante ne mooy Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam kon mu ne ñoom ñu leen di génne te dara taxul nag ñu génne leen du loo xamante ne nii dangeen leen koo def muy lu metti déedéet an tu'minu billahi rabbikum lenn rekk a tax mooy yéen daal seen toor lenn la mooy na li ngeen gëm ngeen gëm gi ngeen gëm billaahi ci buur yàlla rabbikum ñi nga xam ne mooy seen boroom in kuntum rawatina bu ngeen dem bu ngeen nekkee xarajtum jihaadan ngeen di dem génn jihaad comme fii nii ji dem ji fathu Makka fii sabiili ci sama wam wabtighaa mardaati tey sàkku sama ngërëm lool moo tax jihaad boo fi gis nit ñi wax te ngërëmu yàlla moom taxul toolu taxul ñuy wax moo tax ay xeex ngir naan ay patrie bi wala wala gars dañ ñoo tooñ suñu waaso sàngam yooyu moom yooyu mooy xeex yi nga xam ne perdu d'avance kese la parce que dara yàlla newu ci moo tax alayhi salaatu wassalaam bañ ko raajee ne ko ar-rajulu eh, yuqaatilu hamiya ne ko nit a ngii de moom day day day xeex parce que moom fii la bokk wala nuulee sénégalais dinañ xam ne kenn du duñu gaa yi duñu duñu moroomu gaa yi wala yu mel noonu nuulee français lool rekk a tax ngeen di xeex wala dañoo atteindre suñu lan su suñu dignité ak tamit la nation yooyoot lool kese tax ngeen di xeex mu ne noonu mu ne ku mel noonu nga xam ne danaan wayew ñun séeréer si dinañ xam ne yow alpulaar yi dinañ xam ne duñu seen moroom wala yow alpulaar bi nga naan waay waay séeréer yi dinañ xam ne duñu seen moroom lool rekk tax ngay yëngoo ko li nga xam ne moo tax ngay xeex mu ne yooyu ñu ne ko am na koy xeex noonu am na koo xam ne nag moom day xeex li yuraama kenn human dandaas ngir jaay na cëy way jële sawaay moo di zoro waay waay sawaay moo xeex sawaay moo di gën sa waay xamuñ woon ne nii la jàmbaare wax ko wax ko tuddal ko ñu bari mu ne ko doy léegi yonent bi alayhi salaatu salaam dañoo bëggoon nga wax ñu ana ñan ñii kan moo ci nekk ci yoonu yàlla nekku fanaan kiiwa kii mu ngi ci yoonu yàlla mbir mi daal dafa joxe ligne directrice bi mu ne man qaatala li takuuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah képp koo xam ne dafa rayante ngir lan ngir yo ngir ngir ngir ngir Eh, baatub yàlla féete kaw muy kalimatu laa ilaha illa allah kooku moo nekk ci yoonu yàlla kon nag mbir yi lool la kon mu ne raw ndawati rawatina mooy mbir yi nag yow doo ci dégg ne kon bu ñu newal ci situation yooyu rek garaawul mën nañuy jël secret défense yi di ko jox yéeféer yi déedéet loolu mën na nekk fii nii mooy contexte bi muy wàcc bi muy wàcc looloo ko waraloon ndax sayyiduna Xaatib ci jamono jooju la yónnee li nga xam ne mooy bataaxal yi waa Quraysh nga xam ne ñu ngi doon waajal ngir dem ci waa Quraysh te yonent bi alayhi salaatu wassalaam bëggul woon tuur deret tuuru fa moo tax keroog gis nañ ni ñu demee léegi xam nañ moom histoire bi mu dana jarul ay guddal ak yaatalaat ndax loolu xam nañu ko ba bare kon mu ne mu ne tusirruuna ilayhim bil mawadda ngeen leen di ngeen leen di defal li eh, ci ñoom gi yéefar yi bil mawaddati li nga xamante ne nii mooy ak ak ak ak ñeewantu bi ngeen am lu ngeen am ci ñoom ba di leen yónnee li nga xamante ne mooy lettre yu mel nii wa anata anataman nag mooy di ko def ci li nga xam ne mooy ci secret ngeen ko def mooy comme li sayyidina Xaatib def nii nga xamante ne lettre bi am ko joxee ndaw si nga xamoon na ne ndaw si kat amuñu be moom moom de man naa àgg ba Quraysh te kenn du ko gis waaye loolu nag lay suñu boroom bi wax nii naan nag loolu nag bu leen ko defati de naan tusirruuna ilayhim bil mawadda wa anata xamu ngeen te xam ngeen bu baax que ne man buur yàlla wa man buur wa ana a'lamu maa gina xam bi maa axfaytum li nga xamante ni moom ngeen di nëbb wa maa a'lantum ak li nga xamante ne moom ngeen di feeñal mu ne nag ginnaaw lii nag wa man yaf'alhu minkum képp koo xam ne def na lu mel nii na rawatina defatina lii nag na koo xam ne dafa defati lii ginnaaw bi mbir yii ni ma ko leerale nii waaye waay képp koo xamante ni nii defati nga lii faqat dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kooku na xam ne dalla daal dinay moy sawaa sabil mi nga xamante ne mooy coow waaralu yoon wi daal dina koy mooy de kooku mooy sincèrement mooy na yoon wi mooy ginnaaw bi mbir yi leere képp rek ku taxawat ci defate lu mel nii xamal ne kooku tarxiis na de jàdd na yoon in yathqafukum mu ne te yéen xanaa xamu ngeen ne yéeféer yi lii nag mooy ñépp ci yem mooy lii dafa masa xaram mooy li nga ba léegi ba àddina biy tukki nga ñëw yow li nga xam ne mooy secret jullit ñi dem di ko wax noon yi parce que rek am na lu ñu la dikk wala yu moom moo gën tee dee moom mooy ndax yow nga ñëw ne di espionner gaa yi di es di ko jox noonu yàlla yi di espionner jullit ñi di ko jox noonu yàlla yi ndax lan parce que nee nga parce que benn idéal la tax walla boog nga naan ay benn salaire boo fay am walla mooy sa métier loolu moom min ak min aqbahil xaraam loolu bokk na li ci yées ci xaraam yi mu ne leen yéen xanaa xamu ngeen ne waa Quraysh ñi in yathqafuukum yakuunuu lakum a'daa'an wa yabsutuu ilaykum aydi aydiyahum wa alsinatahum bis alsinatahum bissuu wa wadduu law takfuruun mu ne te yéen xamaa yëgu ngeen ne ñoom ñi in yathqafuukum bu ñu leen jekkoo waa Quraysh yéeféru yàkk yi bu ñu leen féetee kaw ba jekku leen yakunu dañuy nekk lakum ñeel leen aadaanay noon wa yabsutu ñuy tàllal ilaykum ci yéen aydiyahum seen loxo yi ci yoy dóor di leen xareek yéen di leen dóor wa alsinatahum da pare seen làmmiñ bi suu i di leen ŋàññ wax lu ñaaw te di leen dóor lool mooy bu ñu leen jekkoo lool la di yàq der ak lu ne bu ñu leen mënee sax faagaagal ñu faagaagal leen ñoo xam ne noonu lañu nekk wa war wa waddoo ñu mëbët lool am cofeel gu rëy tey mëbët tey vraiment li nga xam ne mooy seen sooy bi gën a rëy mu ñu am law takfuruuna ngeen weddi woon nekk yéeféer comme ñoom di doxale comme ñoom mu ne nag leen jullit ñi bu dee ne lii nii nit ku ko def naan parce que damay rawale sama njaboot a tax comme li Sayyidina Haatib wax ne pour ñu bañ leen laal mu ne lan tanfaakum arxaamukum wala awlaadukum yawma alqiyaamati yafsilu baynakum wallahu bima taamaluuna basir mu ne lan tanfaakum du leen jariñ mukk arxaamukum seen seen waasoy seen seen seen buumu um, mbokk yi wala aw mbokkoo yi wala awlaadukum du caagante ni ñi nga xam ne ñooy seen doom yi kañ lañ leen dul jariñ yawmal qiyaama dara lañ leen dul jariñ gis nga képp koo xamante ne nii moom li ko teree li ko li ko li li ko teree jaamu yàlla du dara parce que topp ay doomam ci li ko neex lool kese la di leen moom daal daanaka yi nga xam ne laata muy am doom sax yu xaraam yim nanguloon a def yépp léegi nangu na koo def parce que pour lu neex doom yi loolu nag walla mu topp leen ci lu leen neex voilà ba ba tax ñuy mooy yàlla wala boog ñu def lool loo xam ne leer na ne lii moom baaxul waaye nga ne pour seen sécurité la wala pour seen loolu suñu boroom nee na bu dee looloo tax ngay def yëgal ne lan tanfa'akum arhaamukum seen mbokkoo yi seen lien de mbokkoo yi parentaux yi du leen jariñ wala awlaadukum du caagante ni seen doom yi yawmal qiyaamati keroog bés na baynakum non seulement fii ni ngeen foog ne njariñ la pour yéen loolu du leen jariñ ñooñu duñ leen jariñ dara fii nii yowmal qiyaama bu ngeen ñëwee yowmal qiyaama nag yafsilu baynakum suñu boroom daal di leen tàqale mooy du ngeen leen du ngeen bokk fu ngeen ne de bés bu dee mooy ne gis nga fii nii yowmal qiyaama moom ku nekk li mu liggéey la boo fii kiiwee ndax diwa tax ba jaamu woo yàlla ba léegi nag yal na nekk nag diw nag di jaamu yàlla mais yow ngay mooy yàlla ndax moom waaye di nga xam ne bu ëllëgee moom mu rëcc yow doo rëcc de buur yàlla du leen di tàqali ba fële lay jaar yow doo ko gis kon nag loolu mooy nit moom yowoo nga xam ne mbir yii bu la fi diw taxee def loo xamante ne nii dafa xaram nekk ci yu xaram na la leer ne bu ëllëgee moom doo ko gis ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla dem àjjana ñi nga xam ne demul kiy dem ci naari kon nag affaire yi mooy il faut nit ki nag mu xam ne nag mbir yi moom bu ko kenn jaral mooy yàlla mu ne wallahu te yàlla bi ma taamaluuna ci li ngeen di jëf basiir ku ko gis la de mu ne nag léegi nag naa leen jox exemple koo xamante ni nii moom ki nga xam ne waxoon nañ la saar bii nii moom day traité li nga xam ne mooy qadiyatul walaa wal bara li nga xam ne mooy qadiyatul walaa'i wal balaa muy li nga xam ne mooy li jëm ci wàllu bokku ak àndoo gi nga xam ne moom la jullit ñi war a nekk benn waaye albaraa u dañ ci kéeféer yi ndax li ñu doon ndax li ñu gëm seen seen pas-pas bu bon mooy du dangay ci ñoom parce que ay nit lañu way way nii la mel kii nii la non non non non mooy mbir mi li ngay bañ ci nit ki mooy li nga xamante ne ni mooy ñàkk gëm gi mu ñàkk gëm borom bi subhaanahu wa ta'ala loolu nag loolu la doon jàngale fii saar bi bokk na ci li muy gën a jàngale fii muy wax nag jullit ñi ne leen nag kaay nag ma jox leen exemple koo xam ne moom moom moom noonu la ma samel taroy leen ko mu ne qad kaanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladina ma'ahu id qaaluu liqawmihim inna buraa'u minkum wa mimma tacbuduuna min duuni illah kafarnaa bikum wa badaa baynanaa wa baynakum alcadaawatu walbagdaa'u abadan xatta tu'minuu billahi waxdah illaa qawla ibrahima li abiihi la astaghfiranna laka wa maa amliku laka min allahi min shay rabbanaa calayka tawakkalnaa wa ilayka anabnaa wa ilayka almasiir rabbanaa laa tajcalnaa fitnatan lilladiina kafaruu waghfir lanaa rabbanaa innaka anta alcaziizu alxakiim mu ne kon jël leen a ngoog qad kaana nekkoon na te dëgg-dëgg nekkoon na te lu nekk lakum ñeen leen uswatun li nga xam ne mooy modèle xasanatun bu rafet te baax fii ibrahima ci sayyidina ibrahimul xalil ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam walladiina ma'ahu ak ñi nga xamante ne ñoo ko gëmoon àndoon ak moom walladiina ma'ahu am ci boroom xam-xam yi raxmatullahi alayhim ne mooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam it ba nga xamante ne kenn ku nekk ci ñoom wala ña gëmoon àndoon ak moom dañuy wax qaalu ñu ne li qawmihim ku nekk wax seen ñoñña inna ñun de buraa'u minkum dañ nañ ci yéen wa mimma ta'buduuna min duunillah deñ na nit ci li nga xam ne moom ngeen di jaamu wulli wóllif borom bi subhaanahu wa taala kafarnaa bikum weddi nañ li nga xamante ne moom ngeen nekke di ko jaamu ak li ngeen di doxal ànduñu ci dara lañ ci dul def mooy ne on on montre notre désaccord ak li nga xamante ne mooy suñu ñaawul li nga xam ne moom ngeen di def wa badaata tàmbale na taleer bayna naa suñu diggante baynakum ak seen diggante al-adaawatu li nga xam ne mooy noono wal-baghdaaw ak mbañeel abadan ba faw xataa ba keroog tu'minu ngeen diggam billaahi ci buur yàlla waxdah moom képp fekk génnu ngeen ci seen shirki day bookaale yàlla ak leneen yëg leen ne lii mooy xew illaa suñu waroon nag ne leen roy leen ci sayyidina ibrahim alayhi afdalu alayhi salaatu wassalaam lii lépp illaa ba mu des qawla ibrahima li abiih ba mu des li nga xam ne moom la seyyidina ibrahim alayhi salaatu wassalaam daal di woon wax li abiihi baayam ne la astaghfiranna laka wa maa amliku laka min allahi min shay muy la astaghfiranna lak dinaa la ñaanal njéggal wa maa amliku mu ne lool nag bu leen ko ci roy ci loolu mooy di ñaanal njéggal ay yéefér loolu moom mooy mooy loolu jullit ñi bu leen koroy ci moom ndax lan sa yi dinañ ñëwaat ci loolu nañ wax nii rek après dinañ ñëw mais lan moo tax loolu mama am liku mu ne mu ne woon bàyyam taman nag mënaluma la laka ñeel la min allaahi moom mënaluma la dara min allaahi fa buur ci buur yàlla min shay'in dara fa yàlla moom gis nga boo jaamuwul yàlla nag a ah, bu dogalee ne da lay teg mbugal wala mu lay defal xéewal lum ci man di dem man manuma ci dara man dara dara dara laa ci manul léegi nag <clears throat> rabbana kon yow suñu borom alayka tawakkalna ci yow de lañuy wakkeerlu wa ilayka anabna ginnaaw ba ñu dañee ci yéeféer yi du ñoo ñuy du ñoo may dundal man Ibrahim ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak man déedéet yoruñu sama sama vie ak dara lañ yorul man nag kenn daal laa wàkkeerlu ci moom bàyyee ko sama bokk mooy rabbana e yow suñu borom alayka ci yow kepp dong tawakkal na yow lañuy wàkkeerlu wa ilayka te ci yow dong anam naa lañuy dellu de wa ilayka te ci yow almaseeru mooy mujjuwaay ba de mooy gaayi fa lañuy mujj fa lañuy jëm de mu ne rabbana e yow suñu borom laa tajal naa bu ñu def fitnatan fitna lilladina kafaru ñeel ñi nga xamante ne ñooy ñooy yéeféer yi mooy bu lu ñu def fitna mooy lan mooy bul def ñoom ñu daal di ñuy sëmbërtël leen suñu kaw ba ñu ñuy mbugal waaye loolu bu ko def ci bu ko def bu le bu ñu def loolu de waaye it laa tajal naa fitna bul def ñun ñu nekk fitna ngir yéeféer yi mooy bàyyi leen ñoom nga xam ne di neexal di defar seeni affaire mooy seen ni ñu lay gën a weddee seeni affaire bi baax ba ñu foog ne ñoom ñoo nekk ci dëgg moo tax seen affaire yi di dox loolu nag ndax bu ñuy xool di comparer seen bopp ak jullit ñi naan fii mu ne mos xam ngeen ne ñii ñu ne ñoo nekk ci dëgg nekk ci pauvreté gu tol nii ñàkk gu toll nii ak manque de moyens yu toll nii léegi nag ñoom ci loolu lañuy jàppe ne comme que ñoom ñoo gënu demen ci zahir ñu jàpp ne kon ñoo nekk ci dëgg jullit ñi kon seydna Ibrahim ak ñi mu àndaloon alayhimu salaatu wassalaam mu ne rabbana kon nag yow suñu borom bul def ñun ñu nekk fitna ñeel ñi nga xam ne ñooy yéefér yi wafir lana te yal ñu jéggal rabbana e yow suñu boroom innaka dëgg-dëgg yow am te ki nga xam ne al aziz ki noot ci nguuram al hakimu te yaay ki kon nag loolu la sayyidina ibrahim wax léegi nag wax ji mooy ana lan moo tax kon suñu boroom subhanahu wa mu ne kon nekk na ci yéen modèle bu baax wax leen ci say ci sayyidina ibrahim alayhi afdalu alayhi salaatu wassalaam ak ñi nga xam ne ñoo gëmoon ànd moom mu ne jàpp leen ko model ba mu des illaa qawla ibrahima li abi ba mu des wax ji sayyidina ibrahim waxoon baayam ndax lan mooy ndax loolu ci suuratu tawba suñu boroom leeral na lan moo tax sayyidina ibrahim ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam doon ñaanal jéggal baayam malgré lim ne woon yéefér ndax foofu waxoon ne na loolu nekkul illaa maw'idatin wa'ada wa ma kaana istighfaaru ibrahima li abiihi illaa maw'idatin wa'adahaa iyyaah loolu nekkul woon ne ne njéggal gim doon ñàkk sàkku njéggal kee xam ne mooy baayam moom sayyidina ibrahim nekkul woon lu dul ne daa nekkoon maw'ida la woon mooy ab digle woon boo xam ne daf ko koo digoon ne ko woon gisoon nañ ne ko dinaa la dinaa la jéggal lool sama borom loolu nag loolu nga xam ne moom la waxoon moom la doon mataal rek waaye loolu noonu moo tax mu ne lool nag kon nag bu leen ko roy ci yooyu moo tax mu ne fa nga xamante ne nii bi nga xam ne falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra minhu bi nga xam ne nag dem na loolu mooy mooy bi mu demee nag ba mbir yi leer mu leer ko ne baayam moom aduwun noon la lillaahi ñel yàlla tabarra min da la deñe ci moom kon nag loolu kon bu leen ko coroy ne comme que ñaanaloon na rek bu leen ko ñaanal déedéet déedéet loolu mooy wax ji taay fii dañ fiy jàngale nen kene sayyidina rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam huwa al qudwatul ala mooy modèle bi gën a mag ndax yeneen ndax suñu boroom kat subhaanahu wa ta'ala gis nga fii dana bi nga xamante ne nii ci lay wax sayyidina ibrahim ne modèle la ci ñun alayhi salaatu wassalaam dafa def istisna ne ba mu des lii kantaa yeneen ci bi alayhi salaatu wassalaam moom istisna amu ci mooy amul benn exception ne roy leen ko ba mu des lii loolu amu ci laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarju llaha wal yawmil aaxir wa dakara allaha wa dakara allaha kasiira bi muy wax noonu la laqad kaana nekk na ñeel na leen fii rasulillah ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daw yàlla li uswatun modèle xasana bu baax liman ñeel képp koo xam ne yarju llaha wal yawmil aaxir moom mu ngi am yaakaar ci buur yàlla te tamit yaakaar gëm ko te yaakaar ne ëllëg moom lay dajeel te dina ko fay lim doon jëf xayrihi wa sharrihi wal yawmil aaxiri am yaakaar te gëm bés penc bi kooku te mu tudd buur yàlla lu bari loolu nag defu ci benn exception te gis nañ feneen feneen wax mu ne fama ataakumur fama ataakumur fama ataakumur rasul fama ataakumur rasul wa maa nahaakum anhu fantahuu mu ne lépp loo xamante ne moom la leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa maa aataakumu rasuulu faxuduuhu wa maa nahaakum anhu fantahu lépp loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo leen ko jox na ngeen jël wa maa nahaakum lum leen tere anhu wallif loolee fantahu na ngeen arrêté kon nag loolu gis nga mooy ne amul fii benn exception mooy loolu mooy wane ne huwa sayyidul al loolu boo na ne mooy alal qudwa mooy ki nga xam ne mooy qudwa bi gina bi bi gina rëy kon nag suñu boroom ginnaaw bi mu waxee lool mu ne ba léegi laqad kaana lakum fiihim uswatun hasanatun liman kaana yarju allaha wal yawmil aaxir wa man yatawalla fa inna allaha huwal ghaniyyul hamiid mu ne laqad dëgg-dëgg kaana nekkoon na lakum ñeen leen fiihim ci ñoom di sayyidina ibrahim ak yonent yoo yele ak ñi nga xam ne ñoo ñu ko gëmoon xasan uswatun royukaay xasanatun bu rafet a rafet liman kaana ñeel képp ko xamante ne yarjullaha dafa yaakaar te gëm yàlla subhaanahu wa taala te di ko yaakaar wal yawmal aaxir te ragal buur yàlla te ragal bis pénc te daldi xam ne foofale mooy kërug mujj mooy kërug delluwaay gi mu ne loolu nekk ñu gëm lii rek mooy ñoom ñooy say modèle moo tax gis nga fii nii bokk na li ëpp solo li nga xam ne mooy ci siira bi mooy jàpp na gis nga lii mooy dund ki nga xam ne mooy al modèle bi gën mag ngay xool moom ci situation bu ne nim meloon ci biteeg nim meloon ci biir ak zahir beeg baatin bi ñuy fexe di mel noonu loolu lañu suñu boroom daal di digal waaye digaluñu mushabahatul kuffar di jéema nuroog yéeféri ci lépp nga xam ne gars yi fii mu ne moo tax ba daane ko xam ne jullite ko ku jullit sax day day day day day difficile ndax gars yi lépp leen di taxal ak seen di lu leen di wane ci mbedd mi que ne nii nii lañu dañuy fexe xasaf loolu ci seen bopp même bu dee sax jibil la loo xam ne noonu la ñu juddoo mooy comme yoo xam ne gaa yi seen sikki mi ñu wax ko ndax bañ ñu ne leen hee gars yi ay islamiste wala barbe yi ñu daal xuuf loolu lépp loolu xam nga ne loolu ñaaw na lool kooku diineem woyof na. ñooñoo <coughs> jara ñooñu lañ war a def ay model ak ñoom ñii di ñoom sayyidina Ibrahim ak ñi nga xam ne ñooy saxaabatu rasul. alayhi afdalu salaati wa salaam wa radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum waaye xam ngeen ne was acteuru film ko du model waaye ñi nga xam ne top modèle yee gars yi caaxaankat yeeg chanteuse yeeg footballeur yi ci réew mi yeeg fii nii yépp nga xam ne yàq gu nañu daal di koy def ci àddina bi chanteur yi weeg ñoo ñëpp ñu def leen modèle ba leen di tudde ay gàmmoo di leen inauguréloo ay mbir wala yu ay cant boo di leen tudde ay cant wala yu mel noonu di leen ko ndayale baa bàyyale xam ngeen ne loolu ñaaw na loolu xam ngeen ne loolu yi wax loolu noonu ak même bu dee ne naa nañ waa ji mooy sëriñ bi ñooñu kenn ginu leen a mën a caaxaanay caaxaankat piir piir piir ngoogu kon nag mbir yi ñii ñooy modèle yi kon nag suñu borom ginnaaw loolu mu ne moo nan yata walla képp nag koo xam ne dafa dummóoyu ginnaaw lii ma leen wax nii ne sama yoon new ci malgré tout ça ak modèle bi ngeen ñu jox yépp ci wa qadiyatul walaa'i wal bara dara man daal sawaay yéeféer yi laa mën a defal jullit ñii c'est des man manumaa def ak ñoom quoi parce que c'est des ñi nga xamante ne ay moyen âge lañu man daal je continue à faire mes yéeféer yi ba di leen ba mooy yàlla di la ci fekk mu ne ko dummoo yi ginnaaw lii lépp fa inna allaha ne buur yàlla de huwa moom alxaniyu mooy ki doylu bul yaakaar ne moos sant leen ne leen def leen ngeen def da koo yokk dara moom borom bi subhaanahu wa taala wala da koo wàññi dara non non non bu yàlla profité wul ci jaamu gi ngeen koy jaamu wala lim naan leen def leen ngeen def de mukk mukk mukk tous huwa kon moom ay buur yàlla wa huwal ghani mooy ki nga xamante ne mooy ku doyu alxamidu te bu leen yaakaar ne loolu da leen jaamu yàlla gi leen di sant c'est pour moom alxamid moom sant na boppam ca sant gu njëkk ga ba pare moom faalewul yii ngeen di def nii yokku ko wàññiwu ko mu ne nag asa allahu an yaj'ala baynakum wa bayna alladhina aadaytum minhum mawadda wallaahu qadirun wallaahu gafuurun raxiim mu ne asa allaahu buur yàlla de dina def mu def asa amaana buur yàlla ni yaj'al waaye lool mooy bu ngeen toppee lii ma leen wax de dina def baynakum seen diggante wa bayna alladina aadaytum minhum mawadda diggéen seen diggante ñi nga xam ne ñoom ngeen amal noonoo mawadda def ci yéen ak cofeel seen diggante boog ñi nga xam ne seen noonu lañ mu soppi leen def leen ay jullit ñu dugg ci lislaam loolu moo tax mbir mi du ne da ngay bañ nit ki ndax mooy diw déedéet mooy li muy def te muy jëfu yéeféer bu ci nee di ko def danga koy bañ ndax loolee bés bi nga xam ne te seconde ba ca tollu bu génnee daal di tuub nga man koo bëgg bëgg cofeel gi ngay bëgg sa bopp moo tax loolu mooy ëpp jullit mooy ay nefinaan ay nisar naa man saay kii boo ma gisateeg moom rek mooy yal naa dugg fu bon yu mel noonu yal na ñaa ñàkk loolu waxu ko xamul dara la te loolu jariñul dara nizar bu lay tere wala yu mel noon tere jaamu yàlla loolu danga koy teg fële nizar bum dox kenn a diggante kenn ak ak même waat sax bum tax yow nga ne de wan bum tere ngeen di def ah, eh, lu baax wala taj'alu lan la waxati <coughs> eh, eh, am na mu ko saar boo waxee te de bu leen def seen ngi ñu nekk loo xam ne ñooy ñooy dox seen diggante jëf lu baax di déedéet déedéet mooy bu boobaa kafaaral te nga def lu baax li nga ne waxoon ne doo ko defati dée moo tax yooyu du waxi dara mu ne ko naasallahu kon amaana buur yàlla te lool sax lu muy def la mooy ne yow jaamul yow defal li la yàlla digal rek ndax c'est possible buur yàlla de ginnee xam ne moom danga noon ñooy seeni noon lañ di yéeféer mu def baynakum seen diggante wa bayna alladina aadaytum ak diggante ñi nga xam ne dangeen a noonoog ñoom minhum ci ñoom yéeféer yi mawaddatan daal li leen defal ak cofeel wallaahu te buur yàlla xadiirun ku capable la buur yàlla de ku man la wallaahu te buur yàlla xafuurun ku man la raxiim xafuurun aji yërëmaakoon la xafuurun aji jéggalaakoon la raxiimun aji yërëmaakoon la mu ne nag yëg leen ne lii lépp nag gis nga nag mooy qadiyatul walaayi wal baraa mooy tamit lii moo taxoon mu am solo diggante def division ñi nga xam ne mooy façon yéeféer yi am nga xam ne dafa am koo xam ne xarmii la muy yéeféer boo xamante ne nii moom day xeex ak yéen jullit ñi kooku moom doo ñëw di ko sànni fleur ak fóon déedéet ñoo ak yi ñàkk fayda la tudd di xeex ñooñu xeex nga def ak ñoom moo am ci yéeféer yi ñeneen ñoo xam ne xeexuñ leen waaye ñooy ñoo xamante ne nii ñoom de dañoo am ak yéen pacte ay jàmmoo ñooñu mooy muahad ñooñu da ngeen respecté seen pacte boobu ngeen am ak ñoom doo def loo xamante ne du noonu de mu am yéeféer bi nga xamante ne nii zimmi la mu yéeféer boo xam ne bu doon ci réewu léegi dañ naan dafa am citoyenneté nekk ci réewum jullit mi comme yéeféer bu dëkkoon Arabie saoudite kooku noonu doo ñëw amoo droit ñëw rey ko naan allahu akbar jihad ja taxaw na déedéet loolu amoo droit bi kon nag muy kooku mu am keneen mu mu'taman mooy koo xam ne mu dañ koo dañ koo teg à sécurité comme kenn ci ñi nga xam ne ñooy population bi ci citoyen jullit nii moo ne kii de maa ko yiir nekk tuteuram kooku it manoo ko def dara mooy kon ñu gis ne ñoon yépp kenn rek nga mën a dal ci kaw mooy ki nga xamante ne nii mooy ki nga xamante ne day xeex ak yow sinon bu dul loolu manoo dal ci kenn moo tax façon yi ngay dégg ay wër ci mbedd yi fii daal di fusillé gars yi yëfi caaxaan yooyu moom lislaam woote wu ci kon nag loolu dafa jarale yar waaye kon suñu boroom mu ne nag gis ni xadiyatul walaayi wa bara nag leen ne laa yanhaakum allahu an alladina lam ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitiin mu ne laa yanhaakumullah buur yàlla terewuleen anid di anil ladina lam yuqaatiluukum fid diin buur yàlla waxuleen ne yéeféer yi nga xamante ne nii ñoom xeexuñoo yéen ci seen diine ndax diine ji ngeen nekk tax walam yuxrijuukum te génn wuñ leen min diyaarikum ci seen kër yi exilé wuñ leen bunduxaatooruñ leen ngir ngeen génn seen kër yi ndax li ngeen gëm yàlla mu ne waay waay bu dul ñoo xamante ne yéefar yoo xam ne xeexuñu yéen te génn wuñ leen ñooñu buur yàlla terewu leen an tabarruhum ngeen di jëf lu baax jëme ci ñoom wa tuqsitu ilayhim ngeen di dagg ci seen alal yi di leen ko jox wa tuqsitu ilayhim du ne rek ngeen maandu ngeen ci ñoom de déedéet maandu moom ci yéefe rek ci jullit a ci yem mooy maandu farata la mooy ne jullit dafa war a maandu ci envers ñépp amul naan ay ci yéefér la léegi ma ñàkk maandu ci moom te nag jullit la ma daal di maandu moom ma maandu ak moom déedéet loolu du diine diine mooy maandu mbir mi farata la pour ñépp moo tax imaam ibn al-Arabi al-Maliki rahmatullahi alayhi mu ne wa tuqsitu ilayhim mooy ngeen dagg ci seen alal yi di leen jox mooy dimbali koo xam ne même ab yéeféer la boo xam ne gis nga ne il est dans nga gis ne kii kat SDF bii moom da toute façon moom gëmul dara ate la waaye gis naa ne sonn te soxla na foo xamante ne lu mu lekk la ma ci kebab bi daal di ko fay jëndal daal di koy jox lu mu lekk daal di koy utal ay mbàjj yu mu sol la yoo xamante ne action humanitaire suñu boroom nee na waaye terew ma leen loolu waaye ngeen koy defal ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu mel nii nga xam ne ñoom duñ seeni noon yuy xeex ak yéen xeexu ñoo di yéen ti génne leen seen kër yi kon nag min Allah ndax buur yuhibbul muqsitina moom dafa bëgg ñi nga xam ne ñooy rafetal tey def li nga xam ne mooy lu mel nii de waxoon nañ la ne lii nii mu ngi wàccoon ci sayyidan am nañu ne mu ngi wàcc ci sayyidina sayyidatuna Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhu ndax yaayam Qutayla ñi nga xam ne sayyidina Siddiq da koo xam ne ca lañ ne woon Makka yéeféer la woon ba mu ñëwee di ko seet si moom sayyidatuna ci jamonoy hudnatul Hudaybiya muy trêve Hudaybiya ci la ñëwee woon foog naa lii sax firi woon nañ ko tamit ci Hudaybiya côté bii nii bu ma juumul si si foog naa defoon nañ côté bii que ne moom ba mu demee jour boobu noonu dafa ñëw yaayam dafa ñëw seet si seet ko mu daal di te xadiis bi mu ngi ci saxiix yi mu dal di dem gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne yaayam da koo seet kat yéefar la est man que mën na koo defal ay cadeau ki yoo gis nga ñoom lépp dañuy laaji lan moo ci atteb yàlla ak atteb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko waaw léegi nag ñu ne am na ñu ne ci aaya bi ci lii nii la wàcc suñu boroom ne terew ma leen ci ñu mel noonu nga xam ne xeexuñoo génn te génn wuñ leen ci seen kër yi ngeen di def lu baax ci ñoom di dagg seen alal yi di leen defal ndax kat buur yàlla dafa sopp ñi nga xam ne ñooy def loolee de innama yanhaakumullah par contre nag ñi nga xam ne ñoom la buur yàlla nag tere nag ngeen leen di defali kadoo ki am ak ñoom ay séq ak yu rafet ak yii nii ak jàmm ak yii mooy ñi nga xam ne ñoom xaataluukum ñoo leen xeex fi diini ndax yéen ci seen diine ñi ngeen nekk ñoo xam ne bañ giñ leen bañ mooy li ngeen nekk ay musulman comme waa Quraysh fii mu ne gaa yi Abu Jahlin yii nii li taxoon ñu ñëw Badar gisoon nañ lu leer la wax ba gaa yi nee nañ leen dëpp dafa bañ ne dee kenn nëbb dinañ dox Badr ba gaay xam ñu daal di rey ci gëléem ñu lot ci gëléem yi lekk euh, musiciens yi wayal ñu ñu noos foofu parade fa wane fa suñ doole ba jul ba ba gaay ne gis nga ku ku moom dara moom lenn rek la bañ mu ne nag ñu même noonu nga xam ne jaral na leen ñëw ba takk armée di xeex gi yéen nag mu ne nag ñooñu dëgg-dëgg yanhaakumullahu ñi leen buur yàlla di tere ñeen la anil ladina qaataluukum mooy ñi mu tere nag ngeen def ak ñoom liñ wax laagi ci kaw comme mbokk yaay sayyidina sayyidatuna Asma ak ñooñu ñi mu tere ngeen def ak ñoom ñooñu mooy lan alladina ñi nga xam ne qaataluukum ñoo xeex ak yéen fi diini ndax yéen ci seen diine ji waxrajuukum ñu génn leen min diyaarikum ñu génn leen seen kër yi ñu foofu comme waa Quraysh wa zaharu ala ixraajikum jàppale nit ñi ba pare jàppale képp ku leen di génn fu ngeen man di nekk ndax gisoon nañ ne non seulement waa Quraysh dañ doon fexe bañ dàqee jullit ñi par exemple ñu dem Habasha ñuy fexe dem ca Najashi ngir jàppale faire tout ngir Najashi egg dàqalee fa nga xam ne fa lañ newoon Medina gi it dañ doon tëkk waa Ansaar ngir laa lamsaar daal di leen génne <clears throat> mu ne ñu mel noonu nag la buur yàlla tere ngeen di def ak ñoom yii de am tawalluhum lan la tere mooy ngeen leen jàpp def leen ay alliés ndax loolu ak ñàkk fayda la tudd te jullit du ñàkk fayda voilà mu ne wa man yatawallahum fa ulaika humu zalimun malgré lii ñuy def nii yépp nag ni ñu mel nii yépp képp koo xam ne dafa ñëw jàppaleen ay alliés jàppaleen ne ñooy yooy budul ñoom mbir yi du dox jàppe leen seen lépp def leen ay ay ay ay alliés lépp mu ne ku def loolu fa ulaayika ñi def loolu dañoo ñële sori joxoñ leen joxoñ bu sori ndax jëf fa ñu sori ca mbon humu zaalimuuna gaayooyu ñooy ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi de mu ne yaa ayyuhal ladiina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm côté bii nag moo doon wax ci sulhul te gisoon nañ ko jamono yoo jële ñu xamante ne nii bañ nee nag ke eh, bi lii la nag ndax waa Quraysh gisoon nañu la Suhayl ibn am waxoon képp koo xam ne dafa jóge ci ñun di ci ñun waa Quraysh ñëw ci yow sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñu ko delloo waaye képp koo xam ne dafa jóge ci ñun ñëw ci yéen mooy ku jóge ci ñun ñëw ci yéen di ñu ko delloo waaye ku jóge ci yow ñëw ci ñun dooñu ko dell duñ la ko delloo loolu nag ci la nag ci aaya bii nag ci mbiru jigéen ñi nga xam ne lañu jóge woon Quraysh ñëw ci jullit ñi ci la suñu boroom nag wàcce lool ne nag wane ne mbir yi loolu noonu jigéen ñi bokkuñu ci fenn lañ ci bokkul jógeenu jullit ku jóge Quraysh daal di ñëw fii ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam pendant trêve Hudaybiya kenn du leen ko delloo parce que ñoo gën a vulnérable mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal idaa jaakumul mu'minaat bu leen dikkalee al mu'minaatu way ngëm yàlla yu jigéen yi muhaajiraatin te seen xaal nekk na ñoom seen état dañoo gàddaay jóge makkatal mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takrima ñëw fii ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam lenn daal ngeen di def famtahinuhunna daal di leen examiner ndax allahu mooy teste leen ananañ leen di teste sayyidina abdallah ibn abbasin habrul ummati wa tarjumaan alquran radiyallahu taala anhuma mooy dañ di waat loo ne leen nag yéen est-ce que jógewu ween ngeen di waat ne jóge ngeen jóge màkk ñëw du bugg mettital seen jëkkër ya moo tax ngeen bàyyi leen fa ñëw fii am ak kenn kenn ndaw su am ak problème ak jëkkëram ju nekk Quraysh mu daal di ñëw Medina ngir naqaral ko ngir met du ñu waat loo leen ne loolu yépp taxul bu ñu waatee loolu mooy li nga xam ne mooy examen bi mu ne waan moom Sayyidina Abdallah ibn Abbas ci feneen mu ne looy le dañ leen di wax ñu daal di seede ne am laa ilaha illa allah wa muhammadan rasulullah alayhi afdalu salaati wassalaam dañ leen seede loo seede ne amul benn buur bu a jaamu ci dëgg ku dul buur yàlla subhaanahu wa taala te sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama jaamam mun mu ñu waxee loolu nag mooy mooy ne affaire bi léegi ku mel ni nga am taa mul muminina radiyallahu taala anil jamii moom dane mooy ne li liñ leen di examiner mooy li fin wu aaya bi wax fin wu aaya bi fi nga xamante ne ci lay wax saar bi bokk mooy avant dernier aaya bi yaa ayu yaa ayyuhan nabi ida jaaka almuminaatu yubaayi'naka ala an laa yushrikna billahi shay'a mu ne loolu noonu nag la wax ne loolu aaya ba yi mu wax foofu noonu lañ leen doon examiner tamaana loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a lëng inshaa allahu taala kon nag suñu boroom subhaanahu wa taala mu ne kon yéen ñi gëm yàlla bu leen ñi nga xamante ne ñooy jigéenu gëm yàlla yu jigéen ñi ñëwee seen xaal nekk ñu gàddaay si famtahinuhunna na ngeen leen examiner allahu lu ngeen leen mën a examiner nag ci li liñ leen wan ci biti rek ngeen mën a jàpp kantaali ci biir lool buur yàlla ko xam ndax allahu buur yàlla a alamu mooy ngi xam bi imaanihin na ci seenum gëm dëgg dëgg dëgg ndax moom mooy ki nga xam ne moo accédé ci ci xolu nit ñi ndax moom kat alimum bima fi sudur mooy ki xam li nekk ci dënn yi dëgg-dëgg moom subhanahu wa taala mu ne fa an alimtumuhunna mu'minat buñ leen wanee ne ngeen xam ne ci liñ leen wan ke ne ñii kat ngeen ràññee ne ñii kat liñ ñu wan mooy ay ngëm yàlla lañu gëm nañ yàlla fala tarji'uhunna ila al-kuffar bu leen leen delloo yéefér yi mukk bu leen leen delluwaat Quraysh de comme na ngeen defoon ke nga xam ne mooy doomu su Suhayl di Abu Jandal ibn Suhayl moom keroog ba ñuy def sulhul Hudaybiya ci saase la ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam delloo baayam di Suhayl ibn Amr bi mu ne ko delloo ma ko moom laa njëkk a appliquer bi ci kawam siinoo dootuma signé te yow benn accord yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñaan ba sonn waaye sayyidina Suhayl wa kaana kaana imin ala shirke mu ngi woon ci bokkaale mag weddi yàlla mu bañ yonent bi alayhi salaatu ne yaa su yaa Abaa demal nga wuyu kon dellul ci ñoom bu jullit ñi meroon comme ni ñu ko gise woon fii nag jiyéen ñi suñu borom nee na bu ñu jógee Médina Makka ñëw Médina ngeen examiner leen daal liñ leen wan ñuy ay ngëm yàlla lañ bu leen leen delloo ci yéeféru Quraysh yi jamais moo tax Umm <coughs> Kulsum bint Utba Uqba ibn Abi Mu'ayt bi nga xam ne doon la demee woon mu mu ñëw gaay ay ay ay mbokkam dañoo ñëw ngir ne lay woon nañ ñu ko delloo suñu yonent ci ma saa sarsam aay bi wàcc suñu borom yi yonent ci ma lay sarsam ne kenn du leen ko delloo fenn loraw kenn du leen ko delloo ndax lan suñu borom ne laa hunna xillun lahum wala hum yaxilluuna lahun ndax jigéen ñi léegi ba ñu tuubee ñoom am daganatuñu yéefér yële wala hum tadu caagante ne ñoom yéefér yi la lahun na daganatuñu ñi nga xam ne ñooy jigéenu julli ñi le wa aatuhum léegi nag comme que nañ te dañoo defoon nag ci seen sëy ba nag defoon nañ ci mooy takkoon nañ ndaw sax te defoon nañ ci moom nag alal mooy wa aatuhum ma anfaqu jël leen li nga xam ne moom lañ dépensé woon ngeen remboursé leen ko yéen état jullit bi wala junaha alaykum an tankixuhunna ida aataytumuhunna ujurahun te amu ngeen benn problème ginnaaw bi seen idda jigéen ñooñu jóge ci yéefér yi ñëwee ta ngeen delloo seen jëkkër yu yéefér yi lañ dépensé woon ci ñoom dot yàgg yooyu la can yàgg yooyu mu ne nag bu seen idda jeexee yéen jullit ñi amul benn problème ci ngeen takk leen ida waaye nag ida bu ngeen leen bu dee ne jox ngeen leen a na jox ngeen leen na li nga xam ne mooy seen can yi de voilà ndax can xarat xala mu ne nag kantaa yéen jullit nga xamante ne nii yéen da ngay fekkoon tamit ngeen takkoon ay yéefér wala tumsikoo yu jigéen fala wala tumsikoo bi isamil kawaafir bu leen téeti ci booy buumi yéefér yi ku fi amati kii nanga ko nanga ko fase looloo nim nee ci imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi sayyidina ibn al-Xattaab radiyallahu ta'ala anhu wa amoon na ci li nga xam ne mooy soxna waaye moom moom ay soxna yoo xam ne ca jaahil fële Quraysh lañ ne woon moom dalee ñaari soxna yoo xam ne dalee na fase ndax aaya bi bam leen fase kenn ki ki nga xamante ne <coughs> ki nga xamante ne mooy Muawiya ibn Abi Sufyaan <coughs> moo ko mujjoon takk waaye ak keneen ki nag keneen ci waa Quraysh daal di koy denc léegi nag moo tax ndaw soo sili la sayyidina Umar bi nga xam ne ci la nekk xalifa ci Abu Sufyan ibn Harb di bàyyi Muawiya naan ko Muawiya tee ngaa fase sa soxna si ndax kat ba soxnaay sayyidina Umar la woon de <coughs> dañuy bañ nag moom moom boo <coughs> mu gise ko comme que mooy xalifa bu gisee soxnaam sa yow nga denc ko nii tam du ko neex quoi Seydina Muawiya ne ah déet man nag bàyyi nag loolu du ma ci du ci du ma ci kii ah, ko bàyyi ndax loolu ah <clears throat> mu mujj ko de <coughs> moo tax kon ci la Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa daal di woon fase ñaari soxna yoo daf leen a te aaya bii ba waxee loo ba aaya bi wàccee ci la leen fase moom sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mooy walaa tumsiku bi'isamil kawaafir te bu leen tee jàpp di mooy ci li nga xam ne mooy li leen boole woon buum yi ngeen amoon ci yéeféer yi mooy jéen ñooñu la ngeen ndax moo loolu la mooy yéeféer <coughs> man la ci jullit man la takkub yéeféer ñi mu mën a takk bu jigéen mooy koo xam ne kitaabiya la buñ ne yéefér mooy mushrika xam nga waa Quraysh ñoom amuñoon benn diine bokku ñoon ci genre du livre il n'était nii euh, euh, euh, nekkul woon nekkul woon li nga xamante ne nii <coughs> amuñ woon téere nekku ñoon juif nekku ñoon chrétien kon nag moo tax ñooñu noonu moom Seydina Omar daal di fase ñam ci amoon léegi nag ah ñoom Seydina Muawiya nag bañ koo takk moom moom ñoom ñëpp ay yéeféer lañu woon mu ne léegi nag bu ngeen leen bàyyee jigéen ñooñu la was alu yéen dem leen ci waa Quraysh ci yéeféer yi ngeen laaj leen naan ama an faktum ne leen nag léegi seeni soxnaa ngii bokk ci yéen léegi nag ñun liñ ci dépensé woon ci doteeg yooyu delloo leen ñu ko wal yas aloo ñoom it nañu am man nañoo laaj maa an faqoo li nga xam ne ñoom it dépensé nañ ko bu seen jigéen ñi tamit nekkee ay jullit léegi jóge ci ñoom ñëw ci yéen mu ne daalikum lii nag yéen yëg leen ne xukmullahi mooy àtteem yàlla yaxkumu baynakum mooy àtte seen diggante wallahu te buur yàlla alimun aji xamaakoon la xakimun ko aji xereñ xare ay àtte la mu ne wa in faatakum shay'un min azwaajikum min alkuffaar fa aaqabtum fa aatu alladina dahaba azwaajuhum mithla ma anfaqu wattaqu llaha alladi antum bihi muminuun mu ne wa in faatakum shay'un min azwaajikum ila alkuffaar mu ne yeen jullit ñi nag bu kenn ci seen soxna yi daal di leen rëccee dem ci yéeféer yi mujj nekk bokk ci ñoom Quraysh jëm ca ñoom fa aaqabtum ngeen xare ba am ay màng fa a aatu lladina dahabat azwaajuhum mithla ma anfaqu na ngeen xool ci seen biir julli ñi ñi nga xam ne seeni seeni soxna dañoo dem ci yéefér yi ngeen xool ñu mel ngeen xool jël ci màng mi lu toll ni ñoom lañu dépensé woon ci seen jigéen ñoo ñële déserté dem ngeen jël lu mel noonee jox leen leen wattaqullaha te na ngeen ragal buur yàlla alladi mi nga xam ne antum yéen bihi ci moom a ngeen gëm mu ñëw nag ci fin bi ci yaa gi fin dernier aje avant dernier aaya bi di wax wax ci li nga xam ne moom lañuy moom lañu doon doon natt jigéen ñi doon leen ko examiner mu ne yaa ayyuhan nabi e yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam idaa jaaka almuuminaat ku la way ngëm yàlla yu jigéen yi di këlee yu bàyyaa naka di leen jaayante jawte lii gisoon nañ ko ci nettale sayyidatuna hind bint abi bin hind bint utba ibn rabi'a muy hind bint utba ne woon soxna sa abu sufyaan ibn harb keroog gis nañu ko ci nettali fathu Makka bi bi muy tuub si yonent bi alayhi salaatu wassalaam gisoon nañ bi ñuy gis waxoon nañ ci ay mbiram waxoon nañ côté bii mu ne yaa ayyuhan nabi yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam idaa jaa'aka bu la dikkalee almu'minaat way ngëm yàlla yu jigéen yi yu bàyyi'naka di jaayanteeg yow ci kaw yii lañuy jaayanteeg yow mooy alaa an laa yushrikna billaahi shay'a kon lii lañ leen di examiner kenn duñu bokkaale ci kaw duñu bokkaale buur yàlla dara dara dara wala yasriq na amuli peraki pitaawa ki ay ay ki déedéet yooyu il faut ñu pare bàyyi ko bàyyi li nga xam ne gisaanekat yeeg way na ma seetal sama mbiru doom yeeg sama mbiru sëy beeg sama ah sama yooyu noonu il faut mu bàyyépp teg fële bu xaaba yeeg yi ca manuñu tuus ñooñu ñëpp foog mu fàtte leen de ala allah yushrik na way sama sëriñ bi baax na ba déggul wolof lépp ci yem ma ne yooyu yëpp foog mu nangu ko teg fële wallaahi laa yushrik na ñooñu bokkaale billaahi ci buur yàlla shay'an dara wala yasriq na te tamit du ñu jël lu ñu moomul lu ñu fab wala yazni na te tamit loo xamante ne mooy ne beneen bi nga xamante ne mooy troisième mbir duñu duñu njaaloo wala yaqtulna awlaadahunna te duñu def ay IVG yu dul jeex interruption wonoon ceer di grossesse ak di rey seen doom wala na aw du duñu faat na seen doom yi wala yatiina te duñu indi bu buhtaanin ci ay njombe yoo xamante ni nii yaftareena hoo ñoo koy def de <coughs> bayna aydihinna seen diggante tànk yi mooy duñu njaaloo ba indi fi doom wala fexe jaxase nekk ci sëy ba pare caaxaan feneen ba fexe dugal fi doom joo xam ne ndeke keneen na ko ëmbujulee comme que cib sëy la nekk mu jàpp ba jëkkër ji foog ne moom la ndeke du moom de wa arjuli bayna aydihinna wa arjulihinna du caagante ne mu seen diggante tànk yi wala seen loxo yi de na ka te du ñu la moy fii ma'rufin ci dara loo xamante ne mooy say digle la sa sunna duñu moy sa sunna de fa bàyyihunna bu ñu d'accordee daal ci yii yépp waaw sunna yi ñu leen di wax rawatina bu bu bu bu faatulee di yuuxoo ko dóor seen bopp seen bopp yi ci suufam naq seen bakkan yi fii xotti seen yére yi yuuxu woo way lok loolu waay waay fu ñu jëm waay waay waay waay waay sama asamaan wadd na bu seen jëkkër yi faatoo wala seen bàyyi wala yooyu yooyu yëpp nga xam ne niyaaxa gi yonent bi alayhi salaam di tere mais ak leen ak sunna yonent bi alayhi salaam bu ñu xam ne lii da koy xaraamal wala yooyu ñu ne waay yow ñun suñu yoon ne wuñ ci pa ah tere na mees laanallahu ak yooyu mees waay suñu yoon newu ci yooyu duñ la ci mooy yor tere nañu ay xeesal ñu ne waaye suñu yoon newu ci à condition ñu bañ yooyu tamit dañ koy respecté voilà mu ne buñ d'accord ci yii daal moom fa bàyyahunna na nga leen jaayante ñoom wastaghfir lahunna allah te nga leen di sàkkul njéggal buur yàlla inna allah dëgg-dëgg buur yàlla ghafurun aji aji jéggalaakoon rahimun aji yërëmaakoon la mu ne yaa ayyuha alladina aamanu laa tatawallaw qawman ghadiba allahu alayhim qad yayisuu min alaaxirati kamaa yayisa alkuffaaru min asxaabi alqubuur mu jeexale li nga xam ne moom la ubbe woon mu ne yaa ayyuha alladina aamanu yéen ñi nga xamante ne nii yéen a gëm laa tatawallaw te dëggal laa tatawallaw xawman bu leen di am alliance di alliéwu ak ñi nga xamante ne xawman ay nit ñoo xam ne xadiballaahu alayhim muy yahuudi juif yi ndax ñooy al waaye mooy ñeneen ñépp yéeféer yi ndax ñoom ñépp la buur yàlla mere ñenn bu leen am ak ñoom allié alliance de ñoom ñi nga xam ne qad ya'isu minal aaxira désespéré war nañu ci alaaxira ndax defuñ fa dara lu tax ñuy am espoir ndax dara lañ fa deful loo xamante defuñ ci àddina bi lu tax ñuy am yaakaar alaaxira moo tax sax ñenn ñi ñoom dem nañ ba seen religion bi génn nañ ci ne yawmal qiyaam sax amatul waaw waxi caaxaan yooyu nga xam na nga koy fekk ci diine yahudiya mu ne ak kercaan yi boo déggee gis nga ni ñuy waxe léegi mu ne nga xam ne ñoom xat yayisu ñoom dañoo désespéré wu min al axira ci gi ci li nga xam ne mooy sawaabul axira yoolu al axira yooyu yépp amuñu ci denn espoir kama li nga xamante ne yayisal kuffaaru noonu la désespéré woo ñi nga xam ne ñooy <clears throat> yéeféer yi min ashaabil qubur ca nekk ña nga xamante ne nii mooy yéeféer yi nekk ci ci ci bàmmeel yi ni ñu désespéré ndax foofu moom dañ faa gën a am yaqiin gi nga xam ne moom wan na fii amuñu fi dara comme ñoom nag ni ñu désespéré woon ñii ngeen di am alliance te ñi yëy yéefar te yàlla mere leen noonu la ñu amee ñàkk espérance ñàkk déses am désespoir ku rëy ci yëfi alaaxira kon nag ñoom bu leen leen defi allié kon loolu mooy saar boobu alhamdu wal minna wallahu kon nag ci kaw noonu kon jeexal nañu inshaa allahu taala ci jotaay bii di ñëw nag ñu daal gis yeneen xew-xew yi nga xam ne ñoo xewoon foofu muy sariya yi nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam daal di woon yónni keroog bi mu nekkee fatxu makka bi muy ubbi makka bi mu ubbee makka ba pare